sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul idaa sallaytum alal mayyiti fa axlisuu lahu du'aa rawaahu abu daawud rahimahullahu ta'aala kon al-imaam al-haafiz an-nawawi ñëw ci garab gi ñu nekk di chapitre ba léegi numéro 157 ci suñu jotaay bii ñu génn muy baabu ma yuqra'u fi salaati ala al-janaaza ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu xadiis 936 bim ne woon wa an abi hurayrata wa abi qataadata wa abi ibraahiim al-ashhali an abiihi radiyallahu anhu wa huwa saxaabiyyun radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu salla ala janaazata fa qaala allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana wa shahidina wa ghaibina barim jeex walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu xadis boobu gisoon nañu taxrij bi ci gàttal gisoon nañu euh, lëkkaaleem ak bunt bi walillahi alhamdu wal minna léegi boo vatle ko yaa vay ñu ngi doon wax ne imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah xadis bi ba mu bokk na wa fil baab yi e, ñëw ci bunt bi xadis bu mel nii soloo na ko Seydina Abdurrahman Awf waaw ah, Seydina Abdurrahman ibn Awf de radiyallahu anhu soloo na xadis bu mel nii waaye xadis bu mel nii jële nañ ko wa Aishata wa Abi Qatada ak Seydina Abu Qatada kanta imam an-Nawawi rahimahullah Abu Qatada boobu laa soxla lañ anhu xam nga imam an-Nawawi moom dane hadith bi mu ko ne dane rawahu Abu Dawud min riwayati Abi Hurayrata wa Abi Qatada mu ne Abu Dawud da koo solo jële ko ci riwaay boo xam ne Abu Hurayra ak Abu Qatada imaam damay ragal mu def def le parce que sunanu abi daawud en tout cas bi ñu ci yor fi ko imaamul abu daawud rahimahullahu taala daal di jële moom moom bokk ci sayna abu qatada ndiw fa xadiisam waaw walla ñu ne ah xanaa wala version moom bi mu yoroon daa amoon abu qatada xadiis boobu da cee nekk waaye xadiis boobu xam nga imaamu am na lu ci tudd ba wax euh, càllale ba ci abu imaam Abu Qatada sauf que lam yasuq Tirmidhi rahimahullah al imaam hadith Abi Qatada mooy ëndiwu ko xam nga bi ñuy gis ci jotaay bi gisoon nañ mu ne bim naan bim naan wa ruwiya an Yahya ibn Abi Kathir an Abdillah ibn Abi Qatada an abihi an an-nabi sallallahu alayhi imaam at at at at Tirmidhi da wax da wax. ne te soloonees jële ci ki nga xam ne mooy Yahya ibn Abi Kathir mu jële ko ci Abdallah ibn Abi Qatada mu jële ko ci baayam bi Abu mu jële ko ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam loolu nag bi Imaam An-Nawawi ne min riwaayati wa rawaa Abu Daawud min riwaayati Abi Hurayra wa Abi Qatada ne woon nañ la loolu wax dëgg gisuñu ko waaw ngante yi ñu woon mooy lii soit imaam dafa def def le wala ñu ne boog moom bam ci yoroon ñun bu ak bi ñu yor moom amu ci amaana moom bam yoroon am na waaye riwaaye boobu imaamu Tirmidhi tudd te indiwul xadiis bi da Seydina Abu Qatada ki nga xam ne moo ko indi mooy al imaam al Bayhaqi ci as-Sunanul Kubra waaw nga xam ne mooy li al imaamu Abu Qatadata daal di wax nii la ko al al-Bayhaqi rahimahullah fi al-Sunan al-Kubra indi baabu du'a fi sala fi salaatil janaaza foofu la gondi moom al-imaam Abu Abu Bakr ah, al-Bayhaqi rahimahullahu ta'ala mu ne axbaranaa Abul Hasan ibn Abdaana mu ne daal nañuy xabaare Abul Hasan ibn Abdaan bi Ali ibn Ahmad la tuddoon ibn Abdaan ibn al-Faraj ibn Sa'id ibn ibn Abdan Abu al-Hasani ash-Shirazi al-Ahwazi an-Naysaburi rahmatullahi alayhi léegi moom moomu moom moo ne eh, moom moo ne ki ko nettali mu ne haddathana Ahmad ibn Ubayd as-Saffar mu ne nettali nañu Ahmad ibn Ubayd as-Saffar di Ahmad ibn Ubayd ibn Isma'il Abu al-Hasan al-Hafiz al-Basri as-Saffar daal di woon siiwee ci as-Saffar rahimahullahu ta'ala moom Abu Ahmad ibn Ubayd as-Saffar mu ne haddathana Hisham ibn Ali mu nekk ñu nettali mooy Hisham ibn Ali ibn Hisham Abu Ali as-Sayrafiyu as-Sadusiyu al-Basri rahimahullahu ta'ala léegi moom moo ne moom moom moom moo ko jëlee ci mu ne haddathana Ibn Raja mu ne gi ñu ne de mooy Ibn Raja Ibn Raja nag mooy Abdallah Ibn Raja Ibn Umar Ibn ñii ne non Ibn al-Muthanna la waaye leen doon Ibn Umar waaye Ibn al-Muthanna la waaw Abu Umar ñii ne Abu Amr al al. basari almakki almuzani rahimahullahu taala léegi nag moom moo ko jëlee ci mu ne an an an hammam moo ko jëlee ci hammam di hammam ibnu yahya ibnu dinar abu abdillah ibnu abu bakr al-uzi mawlahum al-basri rahmatullah alayhi ash-shaybani rahmatullahi alayhi léegi moom moom nag moom moo ko jëlee ci mu ne haddathana Yahya ibn Abi Kathir min gisoon Salih ibn al-Mutawakkil an Abdillah ibn Qatada boo gisee waxoon la Yahya ibn Abi Kathir mooy bi nga xam ne hadith bi ci moom lay jóge muy muy distribuer voilà eh, tey ci Abu Salama hmm, mu ne Abu Salama mu yem ci moom gisoon nañ boobu voilà Euh, am boo xam ne ci sayyidatu Aisha la ko mais boobu imaamal kii nee na loolu laysa bi mahfuz imaamu Tirmidhi nee na xadiis boobu moom laysa bi mahfuz ah euh, euh, loolu lu ama am solo la léegi mu ne kon an an Abdullah ibn Qatadata kon Yahya ibn Abi Kathir mu jële an Abdullah ibn Qatadata muy Abdullah ibn Abu Qatada Euh, moom kunyaam moo doon Abu Ibrahim ñi ne Abu Yahya al-Ansari al-Madani rahimahullahu taala léegi an abihi moom nag moo ko jële muy Abdallah xam nga am nañu doon wax naan euh, walidu Abu Ibrahim bële <laughs> naan moom nii la te kooku ashhali la alors que Abu Qatada wax nañ la salamiya min bani Salima voilà kon léegi fii moom mu ne mu jëlu ko nag ci baayam an mooy abu qatada al-harith ibn rib'i ibn balduma al-ansari abu qatada la siiwe woon ah al-madani bokkoon ci waa khazraj voilà ci waa khazraj moom ci la bokkoon moom saydina wa mawlana abu qatada moo siiwe woon ci farisu rasulillah le cavalier du prophète sallallahu alayhi wa sallam annahu shahida an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla ala mayitin qaala fa sami'tuhu yaqul mu ne moom fekk na yonent bi alayhi salaam jullee ci benn néew nee na ma dégg ko mu naan allahumma ighfir li hayyina wa mayitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa saghirina wa kabirina hmm? mu ne wa saghirina wa kabiirinaa ah wa sagiirinaa wa kabiirinaa Allahu akbar léegi eh, mu ne wa dakarinaa wa unsaanaa qaala wa qaala Abu Salama ma'a haadhal kalaam wa man ahyaytahu minnaa fa ahyihi alal islaam wa man tawaffaytahu minnaa fa tawaffahu alal iimaan voilà bon kon lii la wax mu ne kon seede na ne shahida nabiyya eh, mu ngi seede na yeneen saa saa bi na benn néew nee na maa ngi ko dégg mu ne allahumma ighfir yàlla yàlla nga jéggal li hayyina ñi nga xam ne ñooy dund ci ñun wa mayyitina ak ñi nga xam ne ñoo faatu ci ñun wa shahidina ak ñi nga xamante ne ñoo teew ci ñun wa na ak ñi nga xamante ne ñoo absent wa saghirina wa kabirina wa zakarina mooy xale yeeg man ñeeg suñu góor ñeeg suñu jigéen ñi nee na Abu Salama ne mu yokk ci kanta moom mu ne ci wax ji mu ne yokk na ci ne képp koo xam dundal nga ko ci ñun dundal ko ci l'islam yàlla na nga ko dundal mu nekk ci kaw l'islam waaye koo faat jël ko na nga ko fa tawaffaa alal iman kon hadis bi liñ ci doon bëggoon ne imam Abu Dawud soloowu ko à vrai ni ñu ko gise woon noonu la mooy ki nga xam ne moom moo ko soloo mooy al imam al Bayhaqi wax nañ la fi mu ko solowee ci as-sunanul kubra mooy bu riwaay bi nga xam ne ci Seydina wa Mawlana Abu Qatada bosam kon mu ngi noonee kon hadis boobu bu ama am solo la hmm? xam nga am na benn affaire boo xam ne dañu dañ koo fàtte keneen ban affaire la mais mooy hukmu salaati ala al janaza jullee néew ban ban ban àtte loolu waxoon nañ foog naa waxoon nañ ko ci bi ñuy wax naan euh, euh, bi ñuy wax ne Euh, nu mu tudd xaqul muslimi alal muslimi foofu gisoon nañ ko fa c'est sûr waaw mooy bu bu bu génnee àddina nga topp ko loolu gisoon nañ ko foofu moo taxoon sax ñu ne fii nii du ñu taxaw ci yooyu voilà waxoon nañ la li gën a dëgër mooy fard la fardu kifaaya la ñenn ñi naan sunnatun waajiba la waaye fardu kifaaya mooy li gën a dëgër farata la joo xamante ne bu ko ñeen ñi taxawoo wàcc na ñi nga xamante ne ñoo ci des loolu mooy li nga xamante ne nii mooy euh, euh, Euh, mooy li gën a dëgër waaw te tamit yaakaar naa ne waxoon nañ ne euh, jullit ñëpp nag lañuy ñuy jullee même asxaabul kabaa'ir rek fasaqa yeeg yëpp manoon na ah moom non sa waay kàccoor la woon kooku kenn du ko jullee si dañ ko jullee sauf li ñuy bañ mooy ilimaanu dëkk bi wala ñi gën a nekk royukaay ci dëkk bi di ko jullee loolu moom loolu moo dul nekk lool lañ tere waaw waaw loolu lañ tere mais kenn ci jullit ñi ñenn ci jullit ñi di ko jullee waaw loolu lu am am solo la loolu il faut pas walla no saway ah comme que da doon kàccoor kàccooru bàkkaar bu ne mu ne ci ñu doon wax muy dof dof lu ñuy baj yee kenn du ko fi jullee aywa kenn sax du ko dugal ci almeeru julli dañ naan ci almeeru julli lañ koy dugal par force waaw par force laa wax xanaa mu nekk réew moo xam ne euh, l'islam amu fa doole waaw loolu nag moom manuñ ci dara waaye bu lislaam amee doole mu neex leen ak mu naqari leen waaw waa ji jaaykatu yàmbaa la woon ah prostituée la woon jaaykatu boppam la ab góor jigéen la ak nangam ak yëpp maadaama jullit la bu faatoo ci almeer yañ koy dugal kenn du ko dëgal naan ko nañ ko sànni ca mbalit maag nañ ko sànni ca mbedd maag ca àll ba loolu amul ci diine amul ci l'islam ak ku ko man di wax léegi nag bu dee seen tradition loolu lañ miin waaw ma na leen naqari bu leen naqari na leen naqari waaye lii moo am après lu ngeen bëgg ñu wax leen waaw après kan moo leen ne le fait ñu julli ko day wane ne loolu dañoo kontaan ci li mu doon def non waaye eh, eh, eh, jullit la boroom bi mën na koo jéggal yooyu yëpp te yow miy jàpp ne naan yii di kii mu bañ laa jéggal voilà gisoon nañ ñaari mbokk yeneen sa sam doon wax hmm? kenn ki di déconner rek kenn ki nag bon kii la waaw saabu bu ñëwee fekk ko muy déconné mooy day bakkar saa bu lu mu ko wax muy gën a def rek di gën a nuroo benn jour mën a ko yow mii yàlla du la jéggal borom bi ne ana kan mooy taxaw sa place naan du ma jéggalaate ki mu ne duma ko jéggal moom laa jéggal ki ne man duma ko jéggal kooku du kooku duma ma ko jéggal moom voilà moom laa dugali a mu jeex kon nag mbiru borom bi du affaire aw kama xaala du affaire u jaam waaw ñun lim ñu wax lenn la royukaay moom du leen waaw boo tax te loolu yeneen saa sam moo ñu ko jàngal waaw moo ñu jàngal yooyu ñi nga xamante ne nii dañoo def lu dul noonu wala def lu mais bokkul ak loolu nag bokkul ak ki nga xamante ne nii dafa tuub tuub bi sell par exemple gis nga ndaw si nga xamante ne nii moom lañ doon wax keroog Seydina Umar radiyallahu bi yeneen saa salaam bi mu ñëwee tuub ndaw si dafa njaaloo daal di ñëw ne yeneen saa salaam man de. asabtu haddan min hududillah damaa bëgg nag nga teg ko sama kaw man de def naa loo xam ne pen daan bu yàlla teg tegu na sama loos damaa bëggoon nag nga appliquer ko sama kaw teg ma ko yeneen saa salaam ci gàttal woo ki nga xam ne mooy tuteuram ne ko toppatoo ko ba mu am doom ba loolu amee doom ba doom ji dëgër ak yooyu mun a indi nga indil ma ko mu ñëw mu daal di digal ñu daal di takk ay yéreem ba mu dëgër nga xam ne du du kii quoi mu bañ a buñ koy buñ koy muy bañ a wuññeeku ah ay ay cëram bañ a wuññeeku voilà bi nga xam ne ci la lool xewe après mu digle ñu fa ruji mat ñu daal di koy xaañ ay xeer ba mu gaañu léegi nag Seydina Omar naan waa moom manul woon a kii kese mu ne est ce gisoo ne moom lan la joxe est ce que joxewul li gën a fort li gën a li ci moom moom la joxe ngir yàlla muy bakkanam la joxe kooku yeneen tubaab yi saa am non seulement ko jullee waaw waaw waaw moom ci boppam moo ko jullee. kon nag mu ngi noonu te loolu lu tax parce que tuubam moo xool moo tax mu ne Seydina Omar ne ko gis nga kii ne ko moom tuub na tuub boo xamante ne nii bu ñu ko séddale woon waa Medina yëpp dina leen daj allahu akbar waaw tuub na tuub joo xam ne buñ ko jëloon séddale ko waa Medina euh, euh, euh, da leen di daj ñëpp waaw allahu akbar da di daj mooy da di doy soxlaatuñ leneen waaw allahu akbar te yonent bay saar saar ah moom moo ko jullee moo jullee ndaw soosee waaw moo ko jullee loolu waxuñu ñooñu kooku dafa tuub dafa nekk ci lu baax mais ñi nga xam ne al musir ala al kaba'ir la ñuy wax loolu moo tax ñi nga xamante ni dañ doon sàggane bor ah ah sàggane bor lool waaw <laughs> ah léegi nag yeneen saa salaam dañu ñëw di laaj ndax am na bor bu nee waaw mu ne jullee leen seen néew lu tax parce que bëggul gaay di foowe loolu waaye bi buñ nee ko amul bor nag bu jullee ko ñu ba l'islam bi yëf yi yaatu mbiri ubbeeku mu ne léegi ku amati man ana awlaa bi ku lil mu'minina min anfusihim maa na yee ci way yàlla yi nga seen bopp képp koo xamante ne nii amati nga bor man nga koy man maa koy maa koy maa maa koy res waaye nag ku fi bàyyi dara fali tarikati fali warasati waaw allahu akbar waaw eh? waaw xadiis boobu xadiis biñ doon wax sànq Seyna Imran bu Seyna imaam Muslim bi rahimahullah ndaw soosu dane ko eh, biñ ko xaañee ba pare ba mu faatu yeneen yeneen saa salaam di ko jullee wa taxaw bëggu koo jullee Seyna Umar ne mais yeneen saa tuuti yow la yow la da ngay da ngay jiite ki da ngay jullee kii te moom daa daa daa njaaloo yeneen saa salaam ne ko tuub na laqad taaba tawbatan law qusimat bayna sab'ina min ahli al-madinati la wasi'atuhum waaw wa hal wajadta tawbatan afdala min an jarat bi nafsiha lillahi ta'ala waaw ne ko tuub na tuub boo xam ne bu sell boo xam ne bu ñu ko séddale woon soixante dix personnes ci waa ahlul madina voilà soixante dix la waxoon pas waa Medina yëpp waaw dina leen daj ñoom ñëpp ne est gis nga mu indi li mu joxe ngir boroomam lu gën a màgg li nga xam ne mooy bakkanam kon nag allahu akbar loolu lu am am solo la kon mooy ñooñu li ñu doon wax mooy ñooñu dañ leen di ñu beew ñi ata président kaccoor la boo xam ne bu yées rek la doon def li rayaateeg yooyu maadaama jullit la kenn du ne bon léegi nag au chien son corps au chien loolu du duñ mbiri diine waaw dañ koy toppatoo mais imam raatu bu dëkk bi moom bu mu ko jullee bu mu ko jullee mais ñun xam nga ne gaa yi doxalatuñ lii wala yaasu billah fasaqa yi yàqkat yi ci kaw suuf am na sëriñ soo xam ne doo leen gis lu dul bu kàccoor yi génne àddina <laughs> non c'est incroyable quoi saa yow seetaan nga wax ne waaye yow dama ko nga dund ko yow wala dundoo ko wala gisoo ko wala da ngaa bañ a gis wala da ragal a wax li gis <laughs> xanaa looloo am wala boog yow da ngaa coupé wu addina addina ab wolof waaw fii ñoo xam ne doo ko gis àjjuma doo ko dégg ci dara <laughs> ñu ne daa dugg xaloo mais bu kàccoor diw faacoo ki nga xam ne moo daq yàq ci kaw suuf ci ci ci ci gox yooyu ci li nga xamante ne yàq ci li nga xam ne moom la jàppe métier am tëggkam tamaaku way jaxasi góor ñee jigéen ñi muy yàq gu mag gu fees bu dee ñooñu nag ñoom ñoo faatu nga gis leen ñu génn di def ay seede yoo xam ne na ñoo koy taxaw seede yoo xamante ni nii nga xam ne yow bu dee sëriñ bi nitu yàlla bi kenn dootu ko gis ci jàkka ji waaye fi ñu koy gis mooy bu kàccoor yi génnee àddina wal iyaadu billah kooku xam nga ne yéen a koy jiñ mais doonu ko waaw doonu ko mukk waaw ndax ñoom ñoo bokk mbuus waaw moom daa daa dafa dafa dafa feeñe ci mbubbu mbubb un religieux kee feeñe ci mbuju kàccoor mbubbu lu saayi rek yi fekk mais boo seetee à vrai dire boo dundi woon mbubbu yooyu ñoom ñaar benn lañu ñoo bokk ngëm-ngëm ñoo bokk pas-pas ñoo bokk ay mbir waaw moo tax dañuy seetaanante waaw moo tax ngay sëriñ boobu day man di déglu ay musique waykat waaw di ci tànn ba ko neex ak yu mel noonu nga dégg waykat bi tamit di mën a dem bu xewlee mu man faa dem bu buy inauguré ak ak këram ab sancam wala tudd doomam wala yooyu wala day day séetal moom sëriñ ba man faa dem tamit daal di koy couleural mbir mi couleur religieux loolu day mën a nekk lu tax parce que ñoom ñoo bokk mbuus te ñi nga xam ne ñoom la seen ñi bokk teen ñoom la seen goj di laale loolu la wolof yi wax te wax nañu dëgg waaw te loolu wax nañu te loolu wax nañu dëgg te loolu te loolu wax nañu dëgg te loolu wolof yi wax nañu dëgg kon loolu la kon eh, eh, loolu lu am solo la quoi <laughs> mooy eh, parce que en fait promotion lay doon ci ñoom li tax charia di tere loolu day bañ mu ñu defal promotion mbon mbon kenn du ko defal mbon kenn du ko defal promotion waaw bu dee da ngay jaay dañuy nekk ci lu leen neex buñ deewee ñi gën ci dëkk bi leen di toppatoo ah gaa yi naan ah lii day wane ne mooy ña fa nekk lii day wane ne ñun li ñu nekk baax na alors que déedéet dañ leen a waroon a sax boycotté waaw te loolu mooy sunna waaw bàyyee lay nag ñi nga xam ne bon du ñuy royukaay waaye buñ demee ba ñëpp ay royukaay lañ ña fa nekk te man ko ñoom ñëpp ay royukaay la dañuy xool te nga xam ne moo ci moo ci gën a mën a màgg ci ñoom ñu ne ko léegi yow demal nga toppatoo ko mais kanta kenn du ko def dara dañ koy bàyyi noonu loolu amul ci diine waaw waaw parce que jigi def bàkkaar nañ ko bàyyi fale loolu amul waaw loolu daa am solo euh, euh, euh, loolu loolu nañ ci bàyyi xel waaw kon loolu am am solo la beneen affaire waxoon nañ la salaatu alal janaza du xam nga am na ñoo xam nañ waxoon nañ la ñoo xam nañ la du julli ñaan kese la mais loolu xam nga ne dëggul waaw sallu ala saahibikum yeneen saa saa wax ko sallu an-Najaashi keroog mu génne àddina mu ne quumu jóg leen julli fas fal fa fa sallu sallu alayhi fa quumu fa eh, mooy al al al haqaa'iqul shar'iyya loolu la ñuy waaw loolu noonu <laughs> kenn du ko yen ne voilà mooy mooy sharia buñ nee julli liñ ci kene waa lugawiya la mooy ñaan waaw loolu dëgërul ah voilà loolu dëgërul de kene parce que bu doon ñaan kese jarul yu leen saa salaam di toxal di génne di di yóbbu nit ñi baq yi ak ak feneen ak feneen <laughs> moo tax al imaamul waxoon nañ la ko fan yee bim naan eh, eh, léegi baabu sunnati salaati ala al janaza wa qaala an-nabi sallallahu alayhi wa man salla ala al janaza wa qaala sallu ala saahibikum wa qaala sallu ala najaashi sammaaha salaa laysa fiiha rukuu' wala sujuud wala yutakallamu fiiha wa fiiha takbiirun wa tasliim wa kaana ibnu umara laa yusalli illaa taahiran wala yusalli 'inda tuluu'i shams wala 'inda ghuruubihaa wa yarfa'u yadayhi wa qaala al-hasan adraktu an-naasa wa ahaqqu ala janaa'izihim man raduuhu li faraa'idihim waaw kon loolu imaamul Buxaari da koo def ngir dàq façon gisin boobu waaw loolu nag mënoo toog nan man suñu mazhab lii la non mooy hadith yi dañu leer ko di wane ne sawaay du ñaan kese du ñaan kese waaw taxaw bi kàbbaar lépp loo xam dañuy taxaw bi kàbbaar di ci tari hein comme ni ko Mawlaana Ibn Abbaas wanee que ne loolu mën naa nekk léegi ak saar bi loolu wax naa la boo loolu ku mel ni ñoom sawkaan yi dañu jàpp na loolu ci la ndax xadis boobu mais bon loolu boroom xam-xam yu bari dañ ne non non non saar bi moom bokku ci waaw loolu change la <laughs> waaw waaw saar kese la Fatiha kese bokk léegi kon loolu dafa leer quoi tey waxoon nañ la lu tax yeneen saa sax moo ko tuddee julli bi ñuy tàmbali salaatu alal janaa'iz ñu ko doon wax sallu ala najaashi julli leen. voilà tax julli xam nañ ko mooy bi nga xam ne ñi doon mooy bi ñuy wax masalaam ne est ce que salaatu ala nabi ilimala salaatu ala salaatu ala janaaz jullee néew daa am jàpp jàpp da war wala lépp ñii naan amul jàpp ñoom ash-Sha'bi ah yaa ngi fàttale ko euh, kii boobu voilà kii lañ waxe woon waxu imaamul Buxaari bi buntum bii mu def ne yenn saa sam daa wax yëpp tuddee ko julli amul rukoona amul sujud amul lees ciy wax comme waxu jullee kii comme booy julli waaw waaye am na takbir am na taslim am na allahu akbar am na assalaamu alaykum mu ne Ibn Umar radiyallahu doonu ko woon julli lu mu laat waaw te doonu ko woon julli bu dee jant bi jamono ji muy jóge ndax yeneen saa salaam salaatu saatin ñett yooyu la Uqbat ibn Amir al-Juhani doon wax ne ñetti ñetti waxtoo ngi yeneen saa salaam dañu doon tere ñu julleetu waaye di ci jullee néew ak di ci denc yooyu mooy jamono ji nga xamante ne nii ci la jant bi di jóg jamono jooju ndax day jóg ak buy so nga xam ne yooyu ci xarnay shaytaan ak tamit bu nekkee au zénith juste buy nekk ci jomboxtal bi noonu quelques minutes yooyu euh, yooyu léegi mu ne moo tax mu ne inda tulu'i shams wa inda ghurubiha te doon yëkk ci loxo mooy loolu mooy ñaan geeg yooyu euh, loolu taxawoon nañ hmm? kon loolu lu amaam solo ah <laughs> waaw kon loolu euh, euh, kenn mënu wax ne ak ñaan kese la ak ñaanal njéggal waa ji ah, waaye euh, man ndax ñi wax loolu bu boobaa day possible nga bañ nga soxlaw ñaan ñaan da soxla am am njàpp ngir ngir ngir ngir ngir ngir ñaan waaw <laughs> ah, loolu loolu demewul noonu bu dul woon lool ñaan kay daa jar ngay sàppi nit ñi yeneen saa saam dina sàppi ñi génn leen ca baqiya ngir ñu jullee kii pàkk bu yaatu ngir ñu jullee am Najaashi ak ñene ah konoon te kon doon na bàyyi rek lu toog ci jàkka ji ñaan gaa naan amin waaw <laughs> ne ko waleen ñaan leen kom man te leen naan amin rek waaw kon loolu la quoi <laughs> kon ba pare doonul commencé allahu akbar di jeex asalaamaaleykum ban ñaan nga gis ñaan boo xam ne booy tàmbali ñaan bi da nga naan asalaam da nga naan allahu akbar ba pare jeexale ko asalaamaaleykum loolu xam nga julli la tudd tuddul ñaan <laughs> waaw nekkul ne voilà eh, loolu dañ ko doon wax noonu waaye loolu déedéet c'est ça <laughs> waaw loolu boo gisee rukon yeeg sujjóot yi amu ci parce que eh, borom bee ko defaloon ash-shari'u ak yeneen saa salaam moo ko kiiwee noonu ngir eh, tamit différencier te tamit loolu la nooy noonu lay deme booy boo seetloo pour différencier ak julli yi ñu miin muy julli farata ak naafila ak yooyu waaye loolu xam nga ne. loolu soxla na mooy mbir mi eh, da du du du du du dug dug ñaan kese waaw ñaan la goo xam ne day taxawoo comme nii eh, nga xam ne noonu lañ ko xame wallahu ta'ala alam kon de tay suñu xadis bii ñu jàng dañ koy baax <laughs> ba jotaay bii di yow xadis Seydina Abu Hurayra 937